léegi nag mu des al imam fi beneen xadis laa ilaha illa nga xam ne moom la tëje buntu bi moom la tëje fii mooy xadisu mawlana ibnu abbas al bahr radiyallahu taala anhu wa ardah ma sha ma sha allah sànq ma ne dañu waroon a ñëw rek euh, romb nga gis lëkkaale bi mais dinañ ko wax fii kon mu ne al imam al hafiz mu ne waa ni bi ne ab muy xadis avant lool euh, six sept cent sept cent cinq mu ne wa an ibni abbasin radi allahu taala aanhuma annahu dafa'a ma'a annabiyi sala allahu alayhi wasallama yowma arafa fa sami'a annabiyu sala allahu alayhi wasallama wara'ahu zajran shadidan wa darban wa sawtan lilibil fa ashaara bi sawtihi ilayhim wa qaala ayyuha nnaas alaykum bissakiinati fa innal birra laysa bil iidaa'i rawaahu al-buxaariyu rahimahu llaahu ta'aalaa wa rawaa muslimu ba'dahu al-birru at-taa'a wal iidaa' bi daadin mu'jamatin qablahaa hamzatun maksuuratun wa huwa al-israa' kon al imam mu tëje buntu bi lii muy xadis boo xamante ne nii lu ama ama ama ama ama ama ama am fi ghayat al ahmiya wallah noonu ama ama am solo la al imam di indi nii <laughs> non ma sha allah wa la ilaha illa allah wala na'budu illa iyyah mukhlisina lahu ad-din walaw kariha al kafirun allahu akbar mu ne wa an ibni abbas mu ne mu ngi jële ci mawlana ibnu abbas doomu abbas bi di abdallah radiyallahu anhuma annahu dafa kene jóge na ma annabi sallallahu jañ jëm yawma arafa bisuma arafaat jóge arafaat di dem fan jam'a di muzdalifa ci gudd mooy ginnaaw après timis fa sami'a annabi yonent way saa saam dégg ah waraahu ba muy dem ci yoon bi di dem jóge eh, fi nga xam ne mooy Arafat di dem jamu di Muzdalifa di dem Arafat di dox mooy dafa am mooy di dox na jëm bi nga xam ne ca dem noonu dañoo waroon nee mu dégg fa sami'a an-nabi yonentu mi sallallahu alayhi wasallam dégg wara'ahu ci ginnaawam zajran shadidan ak raj raj loogu tar wa darban ak ay dóor wa sawtan ak ay ay ay ak baatu gëléem yi ni ñuy kii wépp waa mooy blater gëléem gi buy blater loolu nag xaw ma ko ci wolof mooy liñ naan nag danaan muum muus day ñeew day danaan day day day miaule ah euh, fas di di ñëxal man nag euh, gëléem xaw ma ne muy def nu mu tudd waaw waaw <laughs> léegi mu dégg gëléem yi noonu way way reg reg loo bi way tenta maar bi ci gannaaw ay ay ay yar yu ñuy dóor ay gëléem ak nangam yonent way saa saam fa ashaara bi mu déggee lool mu def leen signe junju leen bi sawtihi ilayhi yar bi mu yoroon waaw bâton bi mu yoroon yat bi mu yoroon mu daal leen koy junju wa mu ne leen yaa ayyuhan naas ee nit ñi aleykum maa ngi leen di dénk bi sakinati ci dal fa inna al birra al imaamu Nawawi mu ne al mooy topp at-ta'a waaw laysa bil idaa nekkul dafa wuteeg li nga xam ne mu ne al idan bi daadil mu'jamad daad di nga xam ne mooy saat bu am tomb waaw qablaha hamza hamza moo koy jiitu ida maksura boo xam ne ci suuf lañ ko maas mu ne wal huwa al mooy gaaw mooy daal topp yàlla fii def li la yàlla digal tey ak njëkkalante bokkuñu dara fa innal birra yiw fa innal birra topp yàlla topp def li nga xam ne moo lay may yàlla tey fii jógee Arafat di dem Muzdalifa di dem jama laysa bil idan nekkul ak dafa wuteeg ak njëkkalante ak njëkkalante bokkul ak loolu du loolu mu ne rawaahul Buxaari al imaamul Buxaari soloo na ko rahimahullah mu ne war a waa muslimun ba'da imaam muslim kanta moom am na lum ci soloo lenn léegi kon laaj bu njëkk mooy est moom doon nga ko soloo moom al imaamul Buxaari ñu ne la lii nii bu dee kàddu yii moom lii moom moo ko soloo waaw. léegi nañ wax lim ko solowee après ñu xool imaam muslim rahmatullah alayhi mi ne soloo na lenn li nan la indee lenn loolee insha allahu taala al imaamu al xaafizu al buxaari rahimahullahu taala mu ne mu ngi ko dis kitaabul hajj baabu amri nabi sallallahu alayhi wa sallam bis-sakiinati inda al-ifaada wa ishaarati ilayhim bis-sawt mu ne haddathanaa Sa'iid ibnu Abi Maryam muy Sa'id ibn al-Hakam ibn Muhammad ibn Salim gënoon na siiwee ci ibn Abi Maryam al-Jumahi Abu Muhammad al-Misri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Ibrahim ibn Suwayd mu nekk ñu nekk mooy Ibrahim ibn Suwayd Ibrahim ibn Suwayd ibn Hayyan al-Madani ñii ne noo al-Madini ñii ne noo al-Misri rahimahullahu ta'ala léegi moom mu ne haddathani nettali ma Amr ibn Abi Amr mu nekk ma nettali mooy Amr ibn Abi Amr di Amr ibn Abi Amr Maysura mawla al-Muttalib ibn Abdillah ibn Hantab al-Makhzumi Abu Usman rahimahullahu ta'ala moo tax mu ne abu mu ne Amr ibn Abi Amr mawla al-Muttalib mu ne axbarani xabaare na ma Sa'id ibn Jubayr muy Sa'id ibn Jubayr de mawla Waliba al-Kufi muy Sa'id ibn Jubayr ibn Hisham moom lañ la waxoon Abu Muhammad kene kii la euh, al-Hajjaj mujjee faat moo waatoon ne yàlla bu ko Hajjaj faatee yàlla na bu mu faatati keneen ah al-Kufi taalibe imaam abu euh, ibn euh, ibn abbas al-Walibi nekkoon ki nga xam ne mooy njaati euh, jéem moo doon waaliba al-Kuufi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathanii nettali ibn Abbaas mu nekk nettali mooy ibn Abbaas ibn Abdallah ibn Abbaas ibn Abdul Muttalib ibn Hishaam ibn Haashim ibn Abdi Manaaf al-Qurashi Abul Abbaas al-Habru al-Bahru eh, radiyallahu ta'ala anhu nekkoon cousin ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam radiyallahu anhumaa annahu dafa'a ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yawma Arafa fa sami'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam waraa'ahu zajran shadidan wa darba voilà wa darba léegi ay raj-raj loo ngir di way di xërtël gëléem yi way gaaw la awa ah, mooy ni ñuy de gëléem rek bu doon fas daal wan loolu laa xam ay ay ci fu bari nga pare ak dóor yi tël tël tël di dóor yar yi di bàcc yooyu saa saa loolu dégg ah raj-raj wa wa darban wa sawtan lil ibili waaw giléem yi buñ leen di dóor ah, mi bu taree di nga seen kaddu yi fa ashara yonentu alayhi salaam fa ashara bi sawti ilay wa qala ya ayyuhan nas alaykum sakina fa innal birra laysa bil idaa voilà <laughs> waaw mu ngi noonu loolu dafa nekk loo xamante ne ni lu ama am solo léegi euh, mu des bon nee na nee na imaam imaam nee na lii imaamul Buxaari te gis nañ ni nga xam ne moom moo ko solo waa léegi parce imaam kat nee na imaamu Muslim rahimahullah solo na leen li waa léegi lenn loolee imaamu Muslim moo ana lool lenn lennam loolee mu nga xam ne moom la ci solo mooy lan waay ana la al imaamu Muslim loolu ci al-Fadl ibn Abbas la ko imam ibn Abbas jële mu ngi doon ci kitaabul hajj baabu istihbaabu idaamatil hajj at-talbiya mu ne wa haddathanaa Qutaybatu ibn Sa'iid qaala mu ne Qutaybatu ibn Sa'iid moo ñu nettali ibn Jamiil ibn Tariif ibn Abdillah Thaqafi al-Balkhi Abu Rajaa al-Baghlaani rahimahullahu ta'aala mu ne qaala haddathana laythun ki ñu nettama layth ma al-layth laythun dañuy wax al-layth da wax layth ibn sa'd ibn abdirrahman al-fahmi al-misri yu abul harith rahimahullah mu ne xaa taxawal wa haddathana ibn rumh imam muslim mu ne te nettal nañu ibn rumh di muhammad ibn rumh ibn al-muhajir abu abdillah al-misri at-Tujibi rahimahullahu ta'ala qala mu ne akhbarani nettale man kese àllay te gis nañ ko san an Abi Zubayr moo ko jële ci Muhammad ibn Muslim ibn Tabruz al-Qurashi al-Asadi mawlahum Abu Zubayr al-Makki rahimahullahu ta'ala an Abi Ma'bad mawla ibn Abbas moo ko jële ku naan Abi Ma'bad ñii ne Nafi' la tuddoon ñii ne Abu Ma'bad al-Makki daal de toute façon Abu Ma'bad daal loolu la ci yowoon quoi al-Makki al-Hijazi al-Hashimi rahmatullahi alayhi nga xam ne imam Ibn Abbas radiyallahu anhu moo doon jaatigeem mawla eh, ibn abbas an ibn abbas mu jële ko ci jaatigeem bi ibn abbas mu ngi doon an il jële ko ci magam muy al fadl ibn abbas ibn abdil muttalib ibn hashim ibn abdi manaf eh, muy al fadl ibn abbas nekkoon mag ci seydina ibn abbas moom moo doon mag doomu al abbas bi mag moo tax ñu doon wax seydina al abbas abul fadli yaay seen yaay ñu ko doon wax lubaaba doon ko ummul fadl yaayu alfadl alfadl nii la di magu sayyidina ibn abbas ibn abbas ci moom la ko jële radiyallahu anhuma mu ne wa kaana radifa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam annahu qaal te ne yonent bay saa saa moo ko supporté woon ci géléemam keroog fii ashiyati arafa wa ghadati bi nga xam ne ci ngoonu mooy bañ jógee après timis gi noonu di dem fa nga xam ne mooy fële euh, jamo jamo mooy muzdalifa di dem muzdalifa waaw mu ne yonent bay saa saa dafa wax nit ñi ga bi nga xam ne ci la ñuy jañ di dox di dem aleykum ne leen aleykum bi sakina maa ngi leen di dénk dal wa huwa kaafu naaqatahu hatta daxala muhassira yonentu alei saatu salaam moom mu ngi téye équivalent liñ naan laxaat ci fas bu ngëleen ci waaw doo bëggee mu daw da nga koy yoor bàyyi ko muy mën a gaaw wala mu gën a gaaw boo bëggee nag mu yéex nga nekk ko mooy yonentu alei saatu salaam dafa téye affaire bi ngir bañ gëléem gi di di gaaw di gaawantu moom mu ko téye noonu naaqatahu ba ni muy dugg muhassir muhassir mooy batn muhassir foofu nga xam ne ci fa lañ bëggale woon ñoom abraha <laughs> gaa yi ñëwoon bëggoon a kii euh, faat si euh, toj ci kaaba gi foofu lañ leen fa la ñay wax euh, daldi woon toog bëggatu la dem waaw <laughs> waaw wa huwa min mina te ci mina la mooy mina waaw foofu la mina qaala mu ne maa ngi leen di dénk dénk bi xasal xas bi xasal xas alxas fi mooy xeer yu saw yooyu voilà yu ndaw yi nga xam ne moom ngay for foofee ngir rama booy def ram yu jamara jamaraat yi booy sànni jamra yi voilà mu ne moom laa leen dénk alladhi yurma bihil jamra yooyu laa leen di dénk jarul ngay jël ngandumaa xeer naan bàyyi man daal damay ñëw toj ci montagne bi fii ngandum xeer moo xam ne bu ma ko fëggee iblis il va voir way iblis sa bon way tay mu xam déedéet déedéet <laughs> moom maa leen dénk xeer yu saw yi rek yi nga xam ne moom la ñuy sànnee jamra wa qaala lam yazal rasulullah sallallahu alayhi wasallam yulabbi hatta ramal jamra yonent way saa dañul di talbiya labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak dañul di ko wax ba ni muy sànnee jamra yi léegi kon mooy gis nga kon lim ne muslim soloona ci lenn mooy sayyidina al-Fadl ibn nettali mag rakkam bi bi Abdallah ibn Abbas ne ko yonent saa salaam lii la doon wax ndax yonent saa salaam dafa toog ci gëléem gi teg ko ci gannaawam mooy supporter voilà moo tax mu ne nit ñi loolu la leen doon ne leen maa ngi leen di dénk eh, bi sakina voilà maa ngi leen di dénk dal dal leen dal leen dal leen dal leen maa ngi leen di dénk dal voilà maa ngi leen di dénk dal kon mbir maa ngi noonu kon gis nga nii la ko léegi al imaam léegi ginnaaw lii xoolal <laughs> mooy lëkkaaleem ak bunt bii nga xam ne moo nekk di wax ne ci jaamu yàlla yi dañoo sopp boo ciy dem ci julleeg uti xam-xam ak yu mel noonu ak jaamu yàlla yi nga dal ànd ak teggin ak dal mais mooy jaamu yàlla du rek julli ji kese mooy aj ji damaa jóge arab moo tax jarul euh, euh, vraiment euh, suñuy laadab dafa des bu baax a baax a baax a baax a baax waaw waaw parce que war nañ ko bàyyi xel nekk xabru yonent bi sallallahu alayhi wasallam foofu rawda bi di daw di jëkkante wala di tëb di kii gii di vraiment loolu duy teggin fii yonent bi alayhi salaatu salaam li tax imaam indi ko fi mooy dina bëgg a wax xam nga aj gi léeg-léeg tem nit ki man a sa mën a mën a mën a mën a taafantaloo non c'est que ñi dañuy bari boo gaawul il faut ñu gaaw mën a a may gaa yi nangam bu ma ne loolu lépp du ci dara laa wax yonent bi alayhi salaatu salaam dund loolu te nit ñi ba ñu amee raj-raj loo da ne maa ngi leen di dégg ngeen daloo waaw. Arafat xam nga ne nit ñëpp fa la ñuy ne ñu jóge fa war a dem Muzdalifa fanaani Muzdalifa nit ñi mu dégg bay bàcc yi ñuy bàcc gëléem yéeg kii yéeg nangam raj raj yooyu mu ne leen maa ngi leen di dénk dégg ne alaykum bis sakina fa innal birra gis nga li ngeen di ut mooy yiw gi tax ngeen ñëw di ko sàkk ci seen borom ak di ko topp ak la ngeen ciy amee laysa bil idaa dafa wuteeg ak njëkkanteeg précipitation ñaar la ñu waaw waaw loolu bokkuñu waaw kon xatta ci jaamu yàlla yooyu ci sha euh, sha euh, mashaa'ir yi muy sha'ir yi sha'ir yi yi nga xam ne dañ koo war a màggal boog foofu boo fa demee da ngaa war a ànd akuk dal jamaraat yi jarul tuusante bi indi ay yoo xam ne ay bousculade yoo xam ne mën leen di ay faatu ak nangam dox leen ngeen dal waaw jarul ñu ubbi way ngeen di ngeen di tawaaf ñu ne niir gaa yi di taw di kii di kii njëkkante pierre noire di dóorantey ko dañ dàngam non non non alaykum bi sakinati wal waqar yéen a ngi ci baytullah amaama baytullah ya zuwar al kaaba yéen ñi yàlla invité def leen daal borom bi leen invité du ngeen ñëw néegam ngeen di ñëw di def nii di puusante di kucceelante ñii di dóorante ay ay di tëkkante di kii di njëkkante wala yaa billah loolu ay suu adab yu tara tara tar la waaw te nga koy def na moytu waaw na moytu kon mbir mi dafa wuteeg ak parax parax yi waaw moo tax yeneen bay saa saa ne woon Seydina Umar radiyallahu anhu yow gis naa boroom doole nga mooy xajarul aswad bu fi nekk di puus nit ñi di puusanteeg ñoom moo jàllal gars yi gii nañ jàllal nga tàll nga jàllal sa loxo fo euh, nuyu ko sa loxo jàllal demal sa yoon. mais doone man foog ma dem foo noo jóge waay daw man de voyage de Washington dara la waaye. samay man maa bawal nataal laa jóge moo bawal nataal ñëw ba fii du laal kaaba ni ñëw ba fii damay laal par lu mu ko laal dina ko jar ut say biceps si yëkkati say say kii bala ngay dem ci kaaba gi entraîné ba jàpp dem du ko faay tan ni gaay yi loolu loolu sawaay xanaa xamoo fi nga jëm dal moo fay maye de waaw bari nañu laal kaaba gi ña ko laalu leen ëpp dara ja fa yàlla fuuf sax waaw mbir mi nekkul ci laal naa kaaba geeg laal naa nangam nangam ak nangam am na gëneel waaye ma bu dee gëneel googu da nga koo nar a amee ci loo xam ne du teggin doo teggin lu mu doo ko am lu mu la xañ doo ko am ne ko amee ci en dehors de sa bopp waaw kon nag loolu dafa nekk ay teggin yoo xam ne dañ koo war a jàng waaw wallahi xër kese moo leen jàpp moo jàpp ñun ñi koy def waaye xër nag daa war a ànd ak xam-xam xër kese bu doy yeneen may sax saam ne ya ayyuhan nas eh yéen nit ñi allah aleykum bis sakina sécurité routière a ngopp <laughs> wallahi sécurité routière mu ngi nii waaw yéen nee ngeen li di def da ngeen di dem jaamu ji yàlla ci gàmm gu ngeen di dem wala màggal gu ngeen di dem wala nangam gu ngeen di dem pourquoi ces accélérations yenn daw yi ngeen di daw ci tali bi di xël bay ba ba ay bakkat yu yu yu bari di ci faatu way ayyuhan naas buñ jàppoon xadiis xam leen di leen doxe alaykum bis sakina ñooy la yonente bay saa saa waxoon ñu ñëpp dal fa innal birra gis nga kay ka am la ngeen bëgg mu dee di ngeen ko am ca yàlla nekkul ci njëkkante ngeen koy amee déedéet fa innal birra laysa bil idaa foofu nekkul comme ñi nga xam ne àddina la ñuy ut nga xam ne bu buñ ne waa article sàngam mooy waa ji génn ñu ne magasin sàngam nga ñëw gaa yi rang am ñoo xam ne dañuy ut ñu leen fa fanaanal ñu fay leen ñenn ñi fa la fanaan waaw bu ñu ubbee huit heures et demie ñu ubbi buntu yi rek gaa di daw dëkkal comme li nga koy gisee ñi nga xam ne xotaamu dunya la ñuy dajale mattum àddina ñun ñi nga xam ne mattum li nga xam ne mooy ngërëmu yàlla la ñuy ut waruñoo doxale noonu ñun dafa am ay teggin moo ñuy calibré moo ñuy laxab moo ñu téye moo ñu tënk lépp ci dal waaw dal ci la ne ayyuha nnaas alaykum bis-sakina allah fa inna al allah fa inna al-birra laysa bil waaw loolu la kon loolu dafa am solo nañ ci bàyyi xel quoi voilà moo tax kii doon wax euh, Seydina Abdal kii Omar ibn Abdul Aziz waaw waaw Allahu akbar di wax keroog bi nga xam ne ci la jiite aj gi di xutba Arafat Allah mu ne laysa as-saabiqu man sabaqa ba'iruhu wa farasuhu walakin walakin as-saabiq wala walakinna as-saabiqa man ghufira lah allah waaw mu ngi noonu mu loo lii dafa baax ñi nga xam ne ñooy imaam yi yiy jiite ak gi ñu def ci discours wax wax yi yonent bay saa doon dalali nit di leen xamal ne mbir yëpp teggin la mu ne laysa saabiq ki raw nekkul man ki nga xam ne sabaqa dafa jiitu ba'irahu ba'iruhu ak géléemam wa farasuhu wala fasam di rëppatal yor sa moto dóor tël dóor ay kii dóor say vitesse jël gëw gaaw jël seen car waaye accéléré nañ gaaw dina am ci place yu baax yi yéen mbir mi du loolu ana al isaar ëppal sa mbokku jullit gën li gën nga bàyyi ko loolu foo koy teg waaw loolu ndànk rek waaw Seydina Umar ibn Abdul Aziz amirul hajj nekkoon jiite woon mu ne ki jiitu nekkul ki nga xamante ne nii moom la gëleemam jiite wala fasam waaye ki jiitu mooy ki nga xam ne moom la yàlla nangul ba jéggal ko tey waaw fii ci Arafat waaw jabalu rahma kooku mooy ki jiitu waaye nekkul ki nga xam ne moo jëkk a ñëw def fa ay suu adab ba pare daal bi am ñoo xam ne lor na ay mbokkam kon nañ ci bàyyi xel yii yëpp mooy sécurité routière lépp dugg na wallah waaw rawatina foo xam ne jaamu yàllaa leen fa yóbbu xattaa deme nga fa nga fay deme noonu nga naan loolu moo ci jaamu yàlla la bokk moo tax yonent way Eh, mooy day dem ci julli ah fekk mu ngi ci julli fekk mu ngi julli fa inna ahadakum ida kaana ya'midu ila mu ngi ci julli kon nag teggin nekk di dem jàkka di xuloo di dem di xasaate di di jëwaate ndax mu ci yoon wi la ko borom allah